xaddatanii ash-shaykh fulaan sama sëriñ fulaan comme ni ngay gisee ci saxi imaam muslim mu naan xaddatanii ahmad ibn hanbal mu ne nettali na ma ahmad ibn hanbal di sayyidina imaam ahmad borom ngir bi loolu mooy kon moom rek a ne woon surtout imaam muslim te loolu mooy waa léegi loolu la muhaddisuuna yi finalement loolu lañ nootal te lool mooy eh, jumhurul muhaddisiin la majorité des muhaddisuun loolu la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 moo tax boo gisee sëriñam euh, taalibe mi noonu la ñuy wax boo gisee sëriñu imaam muslim bu siiw bi xaddatani yaxya ibnu yaxya at-tamimi boobu nga xam ne moom daanaka muwatta moom ci moom la koy jële xaddatani moom la imaam muslim bi xaddatana wala xaddatani yaxya ibnu yaxya at-tamimi qaala qara'tu ala malikin yu mel noonu lay wax moom rahmatullah ala al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 imaam ahmad rahmatullah alayhi mu ne bu nee nettali nettali nañu euh, euh, euh, kii imaam muslim nañ jël imaam muslim bu nee xaddatanaa yaxya ibn yaxya kese bu yemoon foofu nga war a xam yow est-ce que yaxya ibn yaxya at-tamimi lañu wax wala al-laythi ndax li tax mooy ñoom ñaar ñépp ñoo bokk jamono yaxya ibn yaxya at-tamimi ak yaxya ibn yaxya al-laythi ñoo bokk jamono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 classification yi nga xam leen xam ku nekk bu bu nettalee nga xam ne diw kat moo xadis bii nii wérul ndax diw mënu la jële ci diw ndax bokkuñ jamono rien que nga dégg ko nga dem ba maîtriser xadis mooy xam bi ci jëm autour de xadis ak yooyu ak yeneen yi ilmu rijal mooy góor ñi moom lañuy wax nii nga xam ko xam mbir yi loolu ñu ne waaye muhaddis la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 moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn baayam moom Sa'id ibn al siiw na mooy ki taabi'i bi bi ëpp ngëneel ci taabi'i yi sëriñ ñoom imaam az-Zuhri boobu taalibe imaam az-Zuhri euh, ñoom saydatu saydatu Aïsha ñoom saydatu kii euh, Seydina Abu Hurayra boobu mag boobu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 ba pare te nga ne man almizi moom de toute façon ay kiiwam duma ci jariñoo soxlaw moom man da loolu mooy xaafis kooku mooy xaafis Allahu akbar léegi mu am kuñ naan alxaakim <laughs> alxaakim am naa ngi naan alxaakimu Naysaburi bi ngay dégg eh, ñenn ñi dam naa dañuy fag ne rek mais c'est des titres ah, ah, ah, ñooñu dañu kawe ah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 moo xam biir texte bi ak càllale yi ña ca biir ilmu rijaal ña ca biir ci ah, ci càllale yi wér nañoo wéruñu kañ lañu génn àddina ak yooyu lépp la moom moom moom lépp la la ndar moom toog xam nga alxaafis dañ doon na am na moom mooy li almisi wax ne maa faatahu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 law ak la àll du la ko may waaw innamal ilmu bit ta'allumi da ngay kër-këri nangoo sonn mbir mi jaral la lépp mu féeteel la kaw leneen lu dul moom xam di ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashraful ulumi ilmul la imaam al-hafiz wax moom it c'était pareil hafiz la woon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 man nga am sax man nga nekk amirul mu'minin pourquoi pas nit nag du ne man de sawaay nag lii mu fi wax man ma ko doon ndox manoo ko doon daalika fadlullahi yutihi man yasha buur yàlla ñaata waay suuratul xadiid nee nañu daalika gis ngeen yii nii may wax xéewal yi lii nii lépp fadlullahi la ngëneelul yàlla la yutihi moo koy jox man yasha ku ko soob képp la koy jox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 loolu nag fekk ñu ngi am loolu nañu xam ne duñu dëgg-dëgg suñu njullite des na waaw akbar l'islam mi boole woon gis nañ xare yi nii bilaalil xabashi wa xamzatil qurashi wa mus'ab wa wa suhayb ar-ruumi suhayb ruumi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 ak fii laa bokk bañ laa dugal ci yenn yi te nga